a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursaliin nabiyyina muhammadin al-amiin. wa ala aalihi wa sahbihi wa taabi'iin. wa man ihtadaa bihadyihi ilaa yawmi ddiin amma ba'd. fayaquulu al-imaamu al-haafizu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 baabu fadli al-mashyi ila al-masajid kon ginnaaw bi ci suñu jotaay bii ñu génn ba léegi nekk ci kitaabul fadaa'il téereem gëneel yi newoon ci garab numéro ci toolu ni ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin ñu jeexaloon chapitre 188 baabu fadli salaati as-subhi wal 'asr hadis biñ ci mujjoon gis mu doon hadis mille cinquante deux mu ne woon na wa an Buraydata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man taraka salaatal asri habita amaluhu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis bunt chapitre bu bees ba léegi ci téere al-Fadaa'il muy chapitre cent quatre-vingt-sept téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent al imaamu rahimahullah tudde ko baabu fadlil mashi ila al masjid baabu buntu chapitre pàcc ah fadli gëneel al mashi dox ila al masajid di jëm ca jàkka ya <coughs> waaw ngëneel yi nekk dem jàkk ngëneel yi nekk daal di dox jëm ca jàkka ja am na yuñ ci jotoon a gis moo tax xadiis yi muy indi fii indiwul benn aaya ci kanam mais xadiis yi indi fii Euh, <clears throat> ñoom euh, yu ci bari moitié bi gisoon nañ ko voilà mooy mo moitié hadith yi mu fi indi huit hadith la fi indi ci chapitre bi juróom ñetti euh, juróom ñetti hadith ñeenti fekkoon nañu daal di woon koy gis ci lu jiitu ndax boobu it da doon wax ci wàllu ngëneel yi nga xam ne ñoo nekk ci kasratu turuqil xayr baabu bayaani kasrati turuqil xayr buntu ba doon leeral bariwaayu yoonu yiw yi foofu la ko ëndaale woon kon al imam kon wax nañ la li mu deful aaya ci kanam mais indi na euh, euh, juróom ñetti xadis bi ci njëkk muy xadis boo xam ne jotoon nañ ko gis muy xadis mille cinquante trois al imaamu an-Nawawi mu ne an abi hurayrata radiya allahu taala anhu anna annabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man gadaa ila almasjidi aw raaha a'adda allahu lahu fil jannati nuzulaa kullamaa gadaa aw raaha muttafaqun alayhi kon imaam an-Nawawi rahimahullah hadith bii la njëkke mooy xadis mu ne mu abi hurayra mu ngi jële ci baayu mu ndaw mi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah anna an-nabiyya kana bi alayhi salatu wassalam de qaala neena man gadaa képp ku xëy ilal masjidi dem te jàkka ja aw raaxa wala mu gont mooy gadaa ci suba gi ak yi nga xamante ne nii mooy xam nga al ghudwatu ak ar rawxatu ak al ghadwatu ghadwatu mooy suba gi ar rawxatu mooy ngoon gi waaye lool liñ ci jublu fii mooy dem ak <coughs> dem ca jàkka ja mooy man ghadaa ilal masjidi aw ah, mooy dellu gi këram waaw nga xëy dem dem ca jàkka ja Hmm? mooy loolu man raxadaa mooy ci suba gi eh, mooy eh, julli yi nga xam ne suba eh, ba raax nag mooy après zawal après boobu ngoon gi jëm tisbaar takkusaan yi yooyu yëpp léegi képp koo xam ne def na ko ah addallahu mooy dem rek dem jàkka waaw képp koo xam ne dem na jàkka bi dem jàkka ah, saa bu demee rek a'adda allahu lahu borom bi dina ko préparer waajalal ko fil jannati ca àjjana nuzulan wàccuwaay dina ko utal wàccuwaay boo xam ne ca biir hal jana ja kullama awra saa bu dem wala mu gont nem ci jàkka ji lii mooy li nga xam ne moom la ko borom bi defal kon ndaw bari ay aljana <laughs> ndaw bari ay wàccuwaay ndaw bari ay demeure allahu akbar waaw wàccuwaay yu baax waaw nuzulan min ghafurir rahim xam nga ne woos <laughs> ki nga xam ne mooy borom bi nga xam ne aji jéggalaakoon aji yërëmaakoon mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al bukhari al imam muslim abul husayn rahmatullahi alayhi <coughs> daal nañ koy bokk solo hadis bi comme niñ la ko waxe sànq moom jàlloon na hadis cent vingt-trois lañ ko jàlloon ci chapitre treize baabu baabun fi bayaani mooy xadis ba nga xam ne la woon as-saabi anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man ghadaa ila al-masjidi aw raaha ah, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullamaa ghadaa aw raaha ah, kon mu ngi noonu kon loolu lu ama am solo la mu ne an-nuzul al-quut war-rizq wa maa yuhayya'u lid-dayf mu ne ak wàcc waay loolu mooy eh, eh, ñam ga ñuy waajal ak wërsëg ga ñuy waajal ka nga xamante ne mooy gan gi di ko waajalal comme ni nga xamante ne nii nit ki euh, saa bu ñëwee gane fenn na ñamu gane dañ koy waajalal plat bu baax waaw la nga xam ne moom lañ gën a euh, sopp jàpp ne lii moom seen gan dina ci kontaan moom lañ koy waajale ay bernde naka noonu borom bi euh, walillahi almasalul a'la ki nga xam ne day ñëw di seet si ñëw néegu borom bi tabaraka wa taala borom bi moo daq ganale ñëpp moom nan la koy ganale mooy da koy waajalal loo xam ne ab bienvenu àjjana loo xamante ne mu ngi koy xaar nuzulan loo xam ne ay présent ay kado ay ay ay ay mbir yoo xam ne ay wàccuwaay yu baax yoo xam ne mu ngi ko koy waajalal saa boo demee ci jàkka ji rek borom bi waajalal na la leen boo ñëwee àllaxira nag ca biir aljana ya ja'alana allahu min sukkaaniha nga fekk fa loolu lépp mu nekk li nga xam ne moom la la sa borom waajaloon <coughs> a'dadtu li ibadis salihin ma daa wax fii rek nuzulan waaw te wax nañ la mooy xuut ak xam nga ne yooyu lekk ak lañuy waajal ak présent yaag kado yaag yooyu <coughs> xam nga ne moos bokk na ci nga xam ne maa la aynun ra'at wala udnun sami'at wala xatara ala qalbi bashar comme niñ ko gisoon jataa bi wees ba cortegu lu borom bi ne waajal naa sama jaam yu baax loo xamante ne nii maa la loo xamante ne bët ma su koo gis ci lu neex nopp masu koo dégg ci lu neex lu ñuy dégg waaye masula toq ci xolu jaam kon nag mu ne bu ngeen ne soobee ngeen jàng fala bu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah ca suuratu sajda waaw waaw benn bakkan xamul li nga xam ne moom lañ ko dencal ëllëg di ko waajalal ci li nga xam ne mooy serul bët kon loo hadis bii gisoon nañ ko léegi nag xanaa leen na lañ ciy def lem képp lañ ciy def mooy euh, bu dee ne na lëkkaaleem ak suñu bunt bi nga xam ne moom la génn waaw mooy ana lëkkaale ak bunt bi nga xam ne moom la génn day ba biñ nekk nii maanaam bi ñu génn lii mooy <laughs> lëkkaaleem mooy kene ngëneel gi nekk ci dem quand même mooy yow sa tànk boo teg dem jàkk saa boo demee jàkk borom bi waajal na la ay kado yoo xam ne mu ngi lay xaar aljana boo ñëwee ba ak si biir àjjana moom lañ lay teeroo allah li nga xam bu boobaa allah borom moo gën a man gan jaamam yi allah wallahu taala alam al imam al hafiz an taala mu teg ci hadith bi nga xamante ne mooy hadith mil quarante cinq hadis mille mille quarante cinq hadis bi nag moom mosuñu ko woon a gis hadis mille quarante cinq <coughs> mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man tatahhara fi baytihi thumma madaa ila baytin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraa'idi llaahi kaanat xutwatuhu ihdaahumaa taxuttu xatii'atan wal uxraa tarfa'u darajatan rawaahu muslim rahimahullaahu ta'aalaa mille cinquante-quatre maanaam quarante-cinq say bëggoo mayay delaw gannaaw de maa ngi jéglu waaw <laughs> weeru ga boobu waaw kon hadis bii la ñu teg mu ne wa anhu mille cinquante quatre junni ak juróom fukk ak ñeent mu ne wa anhu mu ngi jële ba léegi hadis bi mu ngi koy jële ci sahaaba bi mu jële woon hadis bi mu jóge muy sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu taala anhu anna nabiyya kana yenente bi alayhi salatu wassalam qaala nee na man tafahara képp koo xam ne laablu na waaw jàpp bu dee jàpp la war wala sangu set bu dee sangu set a ko war fii baytihi ci këram jàppe këram summa mada ginnaaw gi mu woy dem ilaa baytin ci néeg min buyutillahi ci néegu yàlla yi lu ko fa yóbbu li yaqdiya faridatan ngir mu jooxe ab farata min faraidillah ci farata yi julli yi nga xam ne moom la ko borom bi eh, eh, gàll farataal na ko leer na waajooju lii mooy xaw kaanat xutwatuhu xutwaatuhu dina nekk li nga xamante ne mooy ay yeegoom ihdahuma benn ca jeegoom ya lan lay lëgëy ah taxuttu day màbb di effacer xafi ab bab ab bakkaar waaw saa bu tegee jeego rek mu faral ko bakkaar bu ndaw wal uxra beneen bi nag tarfa'u daraja mu yëkkati ko ay daraja mu yëkkatil ko benn daraja noonu ba mu muy àggee waaw moo tax bu dee këram daa sori <laughs> comme niñ koy gis hadis bi ci tegu te gisoon nañu ko Eh, mooy waa ji lu muy gën a sori kër mbir di gën a tee baax waaw ndax jéego bu nekk jéego bu mu teg rek yëkkati na dara ja effacer na ko bàkkaar allahu akbar mu ne hadis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu Abul Husayn rahmatullahi alayhi laaj mu njëkk bi mooy est ce que moom ko solo dañ naan la hadis bi à vrai imaamul Bukhari solo na ko sauf que mooy ci kaddu yi la ko solo wul te imaamul Bukhari bon dajee yokk leneen loo xam ne tamit imaam Muslim bon côté boobu it nekkul loo xam ne euh, ñeneen ñi indi nañ ko ñoom al imaamul Buxaari hmm, rahmatullah alayhi al imaamu Abu Daawuda imaamu Tirmidi an-Nasaa'i ak eh, mu Ibnu Maaja na ko noon al imaamu <coughs> Maalik jiitu woon na ko mu indi ko ci kitaabu salaa jamaa jaami'ul wudu eh, jaami'ul wudu indi woon na ko ak kitaabu salaa maa jaa fi nidaa'i eh, li salaa indi na hadis bu mel nii waaye bi dina nirool mooy jaami'ul wudu foofale na ko noon al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi daal na ko solo al imaamu muslim moom comme que moom lax moo ko solo nii la ko solo mu ngi ni kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu al-mashi ila salaa tumhaa bihi al-xataayaa wa turfa'u bihi ad-darajaat mu ne haddathanii Ishaaq ibn Mansuur al-Kawsaj <laughs> mu ne seetlu nañu Ishaaq ibn Mansuur di Ishaaq ibn Mansuur ibn Bahraam al-Kawsaj Abu Ya'quub at-Tamimi al-Marwazi an-Nisaburi rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Zakariya ibn Ali mu ne xaba xabaare nañu suñu sëriñ di Zakariya ibn Adi di Zakariya ibn Adi ibn Zurayq ibn Isma'il Abu Yahya al-Baghdadi waaye Kufi la woon ba pare al-Baghdadi rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Ubaydullah yaani ibn amr mu ne ki ñu nettal mooy ubaydillah imam muslim ne ki mu ci jublu mooy ibn amr di ubaydillah ibn amr ibn abil walid al asadi abu wahb ar-raqi al-jazari rahmatullahi alayhi an an zayd ibn abi unaysa moo ko jëlee ci Zayd ibn Abi Unaysa di Zayd ibn Abi Unaysa Zayd al-Jazari Abu Usama rahmatullahi alayhi nga xam ne kuufi la woon nekk hmm, rahmatullahi alayhi ar-Rahawi rahmatullahi alayhi an Adi ibn Thabit moo ko jëlee ci ko ñu naan Adi ibn Thabit al-Ansari al-Kufi rahmatullahi alayhi kon moom Zayd ibn Adi ibn Thabit an Abi Hazim al-Ashja'i moo ko jëlee ci Salman la tuddoon waaye lim ci woon mooy Abu Hazim al-Ashja'i al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata al-hafiz as-sahabati ad-dawsi al-yamani radiyallahu ta'ala anhu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tadahhara fii baytihi thumma mashaa ilaa baytin min buyuutillah liyaqdiya fariidatan min faraa'idillah voilà kaanat xatwaatu xatwaatuhu en fait dañ naan xatwaatuhu di wax xatwaatuhu waaw bii da ne xatwaataahu kaanat xatwataahu voilà ci imaam Muslim bi nii ci kaanat xatwataa xatwatahu ñaari jeegoom ndax ñaari tànk la am bu ci nekk ihdahuma benn taxutu xati'a wal uxra daraja nii la ñëwee li nga xamante ne mooy saxiix wal imaamu muslim wa abul Euh, bu dee ci riwaat bi moom xutuwaatuhu lañ def ba pare def def ko pluriel ba pare ne ihdaha ah ihdahuma ihdahuma taxuttu xati'a yenn riwaaya yenn euh, nusax yi ma ci yor ci ihdaha taxuttu xati'a wa al uxra tarfa'u daraja voilà kon nooy la ko al imaamu euh, kii indee nii imaamu muslim léegi xoolal imaamul buxaari sax ma ne la à vrai dire moom indi na ko waaye mu ngi nii moom dane kitaabu salaa baabu salaati fil masjidi fi masjidi suuq mu ne haddasanaa musaddad mu ngi ko jëlee ci musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al asadi abul hasan al basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa abu muawiya mu ne ki leen nettal mooy abu muawiya di muhammad ibn xaazim at-tamimi as-sa'di mawlaahum al-Kufi rahmatullah alayhi an al-A'mash mu jël al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi at-Tabristani al-asl rahmatullah alayhi mooy Tabristan la ne moo doon cosaanam an Abi Salih mu jël ko ci Zakwan Abu Salih as-Sammad az-Zayyat al-Madani doon jële diw yi di yóbbu Kufa moo tax mu taalibe ñoom A'mash ñi jële ci ñoom mu bari voilà di jàngale taalibi saydna Abu Hurayra ñoom sayyidatu Aisha ñoom saydna Abu Sa'id al-Khudri mu Abu Salih az-Zamman as-Samman euh, euh, euh, az-Zayyat al-Madani al-Ghatafani mawlahum di borom import ak export an Abi Hurayra dégg nañ ko naan radiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam na ngool léegi lii lay indi hadith boo xam ne gisoon nañ ko wéet ci jal biin dama yaakaar Imam an-Nawawi lii moo tax indiwu ko meew muttafaqun alayhi salatul jami'i julliñ mbooloo tazidu ala salaati yi fii bayte day yokk ki nga xam ne daa julli këram wa salaati yi fii suuqihi ak julli ci euh, marchéem xamsan juróom wa ak ñaar fukk vingt cinq daraja daraja fa inna ahadakum léegi nag affaire bi fii la fa inna ahadakum ndax kenn kenn ila tawadda bu jàppee fa ahsana mu rafetal mooy jàpp gi waatal masjida mu dikki julli jàkk laa yuridu illa salaa loolu mooy lan li yaqdiya faridatan min fara'idillah man tatahhara min baytihi leer na mooy fa inna ahadakum idha tawadda'a fa ahsana man tatahhara fi baytihi thumma mada ila baytin min buyutillah dugal li idha tawadda'a bu jàppee fa ahsana wa ata al masjida laa yuridu illa salaa loolu mooy yéene bi dara taxul te namul da yëkkati ko lu dul julli lam yaxtu xatwa du jéego benn jéego léegi na ñëw ci xatwa xutwa lan mooy différence boo waxoon nañ ko foofu mais nañ ci ñëwaat tuuti insha allah du jeeg benn jéego illaa rafa'ahu allahu biha daraja lu dul yàlla dina ko ci yëkkati daraja wa hatta xat xati'a daal di ko ci effacer benn faute benn bàkkaar hatta yadxul al masjid noonu lay def tànk yi muy teg di teg di teg paay di dem di teg jéego yi di dem ba ni muy duggee noonu lay demee tànk bu mu teg ñu yëkkati ko ci daraja beneen tànk bi ñëw fekk si ko mu daal di ko ci wàcceel euh, effacer ab bàkkaar ba ni muy duggee ci jàkka ji wa idaa daxala al masjid al masjid bu duggee ci jàkka ji kaana fi salaatin kooku mu ngi ci julli maa kaana tahbisu fekk mu ngi toog di xaar julli fekk la ko la muy xaar boo julli ji jotagul kooku la waane wa tusalli yaani alayhi al malaa'ika malaaka yi teg ci beneen xéewal teel a ñëw ci jàkka ak dem jàkka malaaka yi dañuy julli ci moom di ko ñaanal yàlla maadaama fii majlisi yi fekk mu ngi def fa nga xam ne mooy fa mu jullee toog di xaar beneen julli alladhi yusalli fii fa nga xam ne moom la julle naan nan lañ malaaka yi wax allahumma ighfir lahu na nga ñu jéggalal sa jaam bi allahumma arham yàlla yàlla na nga ñu yërëmal sa jaam bi ma lam yuhdith fiihi ma defu fa benn affaire quoi waaw <laughs> waaw bu fa sax bu fa xewalee dara nag daal di fay eh, am na yoo xam ne maalam yu fi waaw waaw mooy fekk loru fa kenn moo xam gis benn waaye ci fële di ko xeelu ak kenn romb ko mu ciipatu ko loolu lépp day yàq affaire <laughs> ah bu dee bële moom mooy eh, bu dee jàppam tojul hmm? wala eh, loru fa kenn nii kon la ko al imaamu al tabaraka wa taala daal di solowee kon mu ngi noonu Euh, kon hadis bi liñ ci bëggoon a wax sànq mooy léegi diggante xatwa ak xutwa non nga ne bon ah waxal lëkkaale bi d'abord je me permets excusez-moi maa waa wax dëgg yaa <laughs> waaw mooy kon lëkkaale bi mooy ñaareelu njàngat mooy lëkkaale bi yunu bunt bii di wax ci ngëneelu dox dem ci jàkka yi mooy yonent bay saas xamal nañu képp ku dem ci jàkka ji mais yéene jàkka ji yóbbu ko ah jaamu fa yàlla loolu la moo tax innamal a'malu binniyat moo tax mu ne man tatahara fii bayt thumma mada ila bayti muria li yaqdiya loolu mooy yéene bi ngir mu eh, eh, eh, daal di fay jooxe faridata ak farata min faraidillah te mooy yàlla farataal ci moom mooy julli foofu kon mooy il faut nga am yéeney pas yéeney bon damay dem ca jàkka ja parce que dégg naa ne diw moo ma yoreel dégg naa <laughs> am na ku ma jox ku ma jox un tiwo laa wax nee na ma tey fa lay jullee xaaral sa waay première heure ta maa ci jàkka ji waaw nekk ci benn ruq boo xam ne man naa dugg du ma téele gis yow xam nga ne yow moom <laughs> waxuñu la yow moom farida moom yóbbuwula fa waaye loolu nag dàqantewul ak waa ji nga xam ne moom de toute façon farata ko fa yóbbu waaye bu dégg ne diw ah mu nga fa te am na lu mu ko waroon a jox mu ne ah bu mu defee ma jëlaale ko waaw kay mooy ne yéene day jiitu d'abord indi raajul ni ya day mën a nekk foofu mais bu dee ne yow de toute façon xalaatoo woon a dem yow façonné woo ko sax mais bañ la nee diw walla ah jàkka ja kat war nañ fa indi xéewal <laughs> pa diw nee na moom ren euh, euh, timis reer yi dina dàqe ay way te pa boobu ak mën a ber ndeel yaa <laughs> yii ceebu yàppa laa hawla wala quwwa yii weer mi sel léegi yow nga ñëw gaaw jàpp nañ ñëw <laughs> waaw taxaw yow de toute façon xam nga ne yow yaw demoo ci jàkka ji li yaqdi li bi taqdi euh, faridatan min fara'idillah ngir nga joxe euh, benn ci farataay yàlla yi taxu laa jóg non yow ngir nga marqué <laughs> yow da ngaa ñëw ngir marqué ko <laughs> waaw ñi gàmmoo ñii raas béem la inspecteur joxaane doon wax euh, <laughs> bokkuñu yow da ngaa ci béem yow yow da ci ah waaw ay hiit rek yoo xam ne yu mondain la yu personnel la waaw kon mu ngi noonu kon il faut mu nekk loo xam ne alhamdulilah waa ji yéene bi da koy def mu yéene ñëw ngir jullil boroomam tabaraka wa taala voilà mais pas rek euh, euh, euh, attention non man waa ji il ma yoreel waaw comme que nag il ma yoreel gars yi dégg nga ba man xaaral ma ñëw kar ko foofu sawaay parce que sinon sawaay dootuma ko gis damay daw <laughs> waaw damay daw <laughs> léegi ginaaw loolu kon gis nga kon gëneel gi mooy képp koo xam dafa jàpp fa ahsana mooy fa yusbihul wudu ak fa yublugu benn la mooy nga matal sa njàpp sa cëru njàpp waxoon nañ ko fan yee bu fi nekk di naan wala man daal wute yi man lii laay def moo defal njàpp gun bi nga xam ne moom leneen saa doon jàpp ta ñoom Seydina Ousmane ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib bi daal di ko ñoom Seydina euh, Abdallah ibn hmm, euh, Zayd ibn Aasim muy euh, daal di koy nettali waaw muy nga jàppale loolu ko nga jàppe noonu Al-Mazini euh, nga jàppe noonu euh, nga xam ne yow nu mat waaw léegi nag boo ko defee nga génn dem ci jàkka ja tarar yóbbu lu lool kooku loolu ngay def léegi nag mu des xutwa ak xatwa xam nga am nag xutwaatu wu ci riyaat bi am yoo xam ne xatwataahu ci euh, riyaa euh, sahih imam muslim ah yi beneen bu ma ci yor boo xamante ne nii xutwaatuhu waaw léegi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na xutwa waaye am na xatwa al imaam al jawhari rahmatullah alayhi al xatwa al xutwatu mooy li nekk maa bayna al qadamayni waaw mooy comme booy dox rek jéego moom lañ naan jéego teg benn tegaat benn mu ne loolu mooy xutwa mu ne wabil fathi almaratul wahida bu dee fatha nag wa mooy benn bi buñ nee teg nab jéego voilà loolu mooy xatwa bu dee xutwa nag mooy bii ñëw beneen ñëw loolu lay wax diggante ñaari maa baynal ñaari diggante ñaari teg eh, jéego yi voilà waaye al imam al yi moom dane waay ma ne fii nii hadis bi xatwa la bil fatha la ah, yeex na kanta imaamul Qurtubi dana ñun de ci riwayat muslim yi ñu yor bi damma la mooy damma lañ ko riwaya wallahu taala alam kon nag mu ngi noonee waaw hmm? ah. kon mooy eh, lo lii rëy na kon <laughs> eh, ngëneel gi yaatu na waaw yonent waay saa saam bi ñu xamal yoo xam ne ay kumpoyaat ay xaybiyaat waaw ay xéewal yoo xam ne bu ñu ko waxuloon man nañ ko sàggane yaa mu ngi nii wax ñu ko am na ñoo xam ne wuñ ko mais doxa wuñ ko am na ñoo xam ne rek xamuñu ko waaw voilà yonent baay saasaam bi ñu xamal yi nga xam ne ngir ñu man cee profité te xam ne dem jàkka ak yooyu walla du ay non waaye yow to doray temps la waaye yooyu yooyu say nañ julli fii quoi ah saa y nga feet bi saa bu jotee ñu dem ba jàkka ja julli alors que mën nañ koo def fii man nañ ko def fii c'est quoi le problème mais nañ julli fii quoi ah, yàlla newul ca jàkka ja kese ma la yow wax euh, kannasu yi mooy lan lan mooy yàlla nekkul ci jàkka ji yàlla daa nekk ci bërëb ba nga naan yàlla nekkul ci jàkka ji xam nañ waxin nga jublu mais waxin day jaar yoon <laughs> waaw waaw <laughs> loolu waxin day jaar yoon kon wax daa war a tawxiide jaar yoon voilà <laughs> yàllaa ngi fit moom yooyu yëpp ay wax yoo xam ne du wax yu jaar yoon voilà kon loolu lu am am solo la kon euh, kon gis nañ ne jéego dem ci jàkka jéego boo teg da lay yëkkatil sa daraja di la wàccel di la euh, effacer ay euh, bàkkaar fekk yaa ngi am yéene nag bu baax loolu mooy wane importance yu yéene ci jëfu jaam bi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu def ci hadis mille cinquante cinq moom it jëloon nañ ko gis mu ne waan Ubayy ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rajulun min al-ansaari laa a'lamu ahadan ab'ada min al-masjidi minhu wa kaanat laa tuxti'uhu salaatuhu faqiila lahu law ishtarayta himaaran tarkabuhu fi ad-dalmaa'i wa fi ar-ramdaa'i qaala maa yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila almasjid wa rujuu'i ida raja'tu ila ahli faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad jama'a allahu laka dhaalika kullahu rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaamul hafiz mu di hadis bi nga xam ne jotoon na romb tamit ñu ngi ko gisoon ci baabu kasrati fii bayaani kasrati turuqul xayr ba léegi hadis 137 imaam tudde woon ko alhaadi wal ishruun an abil munziri ubay ibn ka'b radiyallahu anhu qaal mooy hadis bi waxoon nañ la dina ñëwaat hadis bi nga xam ne mooy 1055 walillahi alhamdu wal minna borom bi def na ñu agsi hmm? léegi <laughs> mu ne waan Ubay wala ne waan Abil Munzir ah mooy bàyyi Munzir ah Ubay ibn Ka'b waan abi waan Ubay ibn Ka'b mu ngi jëlee saxaaba bu màgg bi alqur'ani Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal nee na kaana rajulun mu ne kaana nekkoon na rajulun benn waay min al ansaari bokkoon ci mbokkam yi waa al ansaar mu ne man ubay laa a'lamu xawma ahadan kenn ab'ada min al masjidi minhu mësumaa xam xawma kenn ku ko gën a sori jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam non waa ji fu sori fu excentré la dëkkoon ci Medina quoi moo gënoon a man moom xawmaluma ko kan ku ko gënoon a sori kër fu mu doon jógee ngir ñëw di julli si man xawma ko waaye malgré loolu wa kaanat laa tuxtibuhu salaa sawaay benn julli du ko raw non fu yonent bari saasaam bala moo kàmbaar waajeeg ci jàkka ji <laughs> te moo gën sori kër man xaw ku ko gën jege ku ko ku ko gën sori kër léegi nag fa qiila lahu mbokkam yi saxaaba yi am ñoo xam ne seetlu nañu affaire bi quoi ñu xaw ñu yërëm ko nag waaw jàpp bi jóge fële tout ah, yow diw law ishtarayta waaye yow mënoo woon a jëndu ab kii ab ab mbaam te tànkam la doon doxe ah li mu doon sori sori sori tànkam la doon doxe di ñëw ci jàkka ci ta benn julli du ko raw moo guddi wala bëccëg wala fajar lépp ci yam ñu ne ko mais diw la istarayta ximaara waaye yow boo jëndoon benn mbaam boo xam ne tarkabuhu da nga koy war fi fi zalma ci lëndëm yi wa fi ramda ak tamit medina gu tàng ji suuf su tàng sii waaw nga xamante ne day tàng jër waaw bu ko defee eh, mu dimbali la ci nga war mbaam mi di di bu guddee nga war bu tàngee jërit bëccëg ay tisbaar ak tàkk ay tisbaar surtout yooyu nga nga war ah xaala waa ji ne leen maa yasuru nii man de bëggalu ma <laughs> kontaan loo ma kontaan loowu ma an na manzili kër sama kër ilaa janbil masjid waaw man sama kër nekkoon ci côté jàkkaay yoneen saa saa loolu bëgguma ci non man li ma bëgg mooy li ma bëggloo mooy fa ma nekk ne di ko jóge di ñëw waaw léegi nag mu wax leen li tax inni man uridu man damaa namm ci lii li tax ma bëgg des fa ma dëkk ndax ni muy sori sori waaye fu julli jotee ma dox ak sama tànk ñëw man damaa bëgg an yuktaba lii mamshaya ñu bindal ma samay jeego yi may dox ilal masjid di ñëw ci jàkka ji yonent bi alayhi salaam ngir julli si wa ruju'i bu may ñëw waaye ak bu may dellu waaw waaw ida rajaatu ila ahli bu ma delloo ci samay ñoñ yooyu yëpp borom bi bindal ma yiw yoo yële fa qaala rasulullah ñu wax ko yeneen saai sallam yeneen saai sallam ne <laughs> qad jamaa allahu laka ne waa ji yow yow mii de borom bi dajaleel na la nag daalika kulla li nga bëgg li nga fi wax nii yëpp ne loolu nga bëgg yàlla dajaleel la ko waaw comme quoi <laughs> gisoon nañ xadiis bii ne léeg-léeg gis nit ñu jàpp ne ngëneel li fi mu nekk ndekete yoo nekkul foofu waaw ndax a jëkk ci eh, eh, eh, côté jàkkaay yonent bi alay saat saam xoola ngëneel yi ci nekk waa ji ne ma ne <laughs> loolu gënalu ba bu loon tay mooy ñun ñu fay dem umra aka dem aj xam nga ku nekk ci ñun yaa ngi bëgg yor hôtel boo xamante ne nii en face la yow raj-raj loolu la wi nekk waaw yow daal maa xam makka la ci ka fa face kaaba gi waaw ñoomin gaa yooyu nga ne ci biir wala avar euh, masjidu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ku nekk ci ñun li ngay taamu xanaa nga ba a am koppar yi mais bu amee koppar yi moom hôtel bi fu gën a jege ngay ut cinq étoiles waaw bu ñuy nodd bala ñoo kii ci sa néeg la lay fekk nga jaaxaan ci hôtel bu imaam allahu akbar allahu akbar rek nga wàcc nga jaaw jàpp wàcc te kenn bala ñoo kàbbaar yaa nga ñun ñëpp loolu lañ bëgg waaye waa ji xoolal gisin allah moom loolu lañ ko wax no keneen ki lañ ko <laughs> keneen am na keneen gisoon nañ ko <laughs> uh, wa waa banu salima te dinañ ko gis léegi seen uh, hadis bi moo ci tegu bi nga xam ne pàkk yi nekk côté jàkkaay yonent bay saasaam dafa wéetoon kenn nekk fa léegi ñoom ñu ne bon xaaral ñun ñu tox waay déménager jóge suñu euh, fañ dëkk dafa sori ci Médina léegi ñu ñëw dëkk fii ci côté jàkka ji euh, côté yeneen saa salaam jàkka ji julli ñu nga xam nañu kii rek yeneen saa salaam yëg leen yëg loolu jëm wax ak ñoom waaw ah, ne leen Banu Salima diyaarakum tuktab asaarakum asaarukum Banu Salima diyaarakum tuktab asaarukum Banu Salima diyaarakum tuktab asaarukum allah yeneen saa salaam ne leen yéen waa banu salima dégg naa ne da ngeen bëgg a taxu ñu ne waaw ñëw dëkk ci sa wet rek ci jàkke ji rek yeneen saa salaam ne leen maa ngi leen di dénk ngeen def ci seen fi ngeen nekk seen jeego seen jeexital yi ngeen di def ngir ñëw ci sama jàkke ji lépp borom bi di leen ko bindal yiw allah waaw <laughs> te gisoon nañ hadith Seydina Ubay bi ginoon nañ ci yàgg taxawoon ci waa ji bi ko gaa yi <laughs> mu la affaire bi bi mu ko waxee sax affaire bi da koo xaw a doon jëlee kaw bu xaw koo merloo quoi <laughs> waa yow nan la nit mën a waxe loolu waaye yow koo ñëw jënd kii kii fii ah moom mooy leneen ku gënal quoi soxlawul woon dëkk ko te kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu gën lu ginu koo neex yi jàkka ji boobu waaw <laughs> koow ah bon Ubay na man waa ji moom <laughs> man man bi bi mu ko dikkee bi neexuma woon quoi waaw waaw am na moom yeneen saa salaam dañ ko wax wax ji ne ko ah waa ji di lii daw yeneen saa salaam laaj ko mu ne ko aradtu ya rasulallah an yuktaba li iqbali ila al masjid wa ahli idha raja'a mu ne ko a'taaka Allahu dhaalika kullahu a'taaka Allahu jalla wa azza mahtasabta kullahu ajma' Allah yeneen tubaab yi saa saam laaj ko nit ñi eh, day wax boobu day wane ne eh, waa eh, bi ko gaa wax muy tontu yeneen saa saam newu koon après ndax Seydina ne bi mu waxee loolu après ñu ñu ñu wax wax ji yeneen tubaab yi saa saam al-hadiithu ila rasulillah wax ko. toxalal ko wax ji ne ah diw de lii la wax yeneen saa saa woolu ko laaj ko ne ko waa diw lan nga jublu ci sa loolu mu ne ma yone mu ne yow ndawal yàlla saa sam damaa nam ñu may bindal sama dëgmal ci jàkka ji ak sama dellu ci samay ñoñ mu ne ko borom bi jox na la lépp ataaka allahu kulla borom bi ma ne jox na la lépp ataaka allah <laughs> badalal ayn comme ataaka loolu dañ koy wax <laughs> am tay naakal kawsar <laughs> am na <laughs> am na ñoo xam ne jàngin bu ñu jàng lool <laughs> ahlul yaman waaw ñoom dañuy def yooyu waa yaman am taaka ayin bi ñu koy changer non ayin bi ñu koy changer na am taaka au lieu waaw waaw waaw kon loolu lu ama am solo la kon loolu tamit eh, ñun ñi nga xam ne tamit eh, hadith bi dañu laal parce que bañ koy wax sama xel demul woon ci xaadis ci xew-xew bi nga xam ne dëgg la euh, ut hôtel bu jege masha allah am na ay ngëneel am na yëpp waaye tamit ki nga xam ne day am xalaat bu mel nii na xam ne ah yonent bay saa saam amoon xalaat bu mel nii ne man moom gara man daal daa nekk Medina rek waaw d'ailleurs sax man man fu sori sax moo ma gënal ah, bu ko defee may dox ndax kooku rawatina ñun ñi nga xam ne dañu fay ñëw dëkkuñu ma dañu faa ñëw uniquement ngir jaamu ci yàlla képp sa waay dañoo war a mettre le waaw bu dee suñuy dërëm may ñu ko léeg-léeg sax sa dërëm mën na la koo may mais boo ko manee nga nee la ngii de waaw bu doon am na benn défaut bu ci nekk yonent bay saa ko corriger ne ko ah ak nangam sama jàkk ji nekk ci wetam walla nga li ci nekk rawatina nangam ak nangam te tamit doonu loolu wax waa Bani Salima ñu yem seen dëkkuwaay ya waaw ba pare naan leen si bu ko defee seen jéego yi seen jeexital yi borom bi di leen ko bindal yiw kon loolu tamit ah ñun ñi nga xam ne dañoo bëgg di dem di eh, aji waaye di umra ji dëgg la neex na lool nekk hôtel boo xam ne dangay génn képp dugg ci li nga xam ne mooy jàkkaay yonent bi saa salaam génn dugg ci jàkkaay al-Ka'batul musharrafa waaye tamit nañuy xalaataale yu mel nii hmm, mooy lépp képp koo xam ne yéenam nii la ah kooku de ah naa ko de ñeenaa ko de waaw te mu def le paquet xam ne fii daal une semaine laa fii def semaine yooyu yépp fii fii bërëbu ton waay euh, profito la mooy fii nafa xaatu boroom bi sa waay seetë ci bërëb yii nii fi la gën a tee rëy waaw dëkku yonent bi alayhi salaatu wassalaam te am na ñoo xam ne man am naa ci saraf ñoo xam ne yonent bi ay sa moo leen conforté ci jëf jooju ñu dëkkoon fu sori ma ne man moom ah naa dëkk koo xam ne mais dinaa ko mën a dox waaye boo fi dëkkee boo demee luy hôtel boo xam ne waaw yow itam euh, non seulement yow pour nga dox ñëw rek saa boo ñëwee da ngay tardé parce que boobu daa sori yenn sori yi tamit ah loolu it waxuñu ko waa ji doonu loon tardé naa ubay dane amul kenn moo ko xaw ma ko gën a sori waaye wa kanat la tuxti wu salata malgré ça benn julli doonu koon mooy yow tamit bia boo xaw ma nooy def ba mën a <laughs> calibré affaire bi yow itam da ngay fexe waaw te léeg-léeg te gis nga xadis bi li mu ci teg ci xadisu euh, euh, version bi ko imaamul Buxaari solowee mooy nit ki du deñ di nekk ci julli maadaama fekk mu ngi nekk di xaar julli yow itam bu dee même bu dee jëm nga foo xam ne sori la boo doxee den yoon ba agsi nga ñëw nag di fa nekk nag def fa ay intikaaf ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam nekk ci jàkka ji di def ay jaamu yàlla di xaaraale yi leen julli yi yow yaa ngi ci julli ma dumta tanzuru salat voilà wa ida daxala al masjid kana fi salah ma kanat tahdisa ba pare malaaka yi beneen gëneel di julli ci waajoojee naan allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu ma lam yuhdis fii rek euh, tojaloo ko wala nga xewal fa mbir moo xam ne jaarul yoon ci mbëllee waa teeg kii batuwaa teeg kii é dogal fi yow loo fi def maa fi tegoon sama kii sama waajee fi toogoon nga bëgg faa xeex bëgg faa sakkante waaw waa ji kii rek nga sakk ko mbëkk ko yooyu yëpp ay yëfi mbir la yoo xam ne day tax nag yow lii doo ko am ah kon nañu bàyyi xel te bàyyi dangar yeeg xadar yi xam ne foofu du dëkku xadar dëkku rahma la waaw dëkku yërmande la dëkku leer la boo fa demee daa am teggin yu mu laaj kon yal nañu fa borom bu yàgg yóbbu ñi masula dem yàlla leen fa yóbbu lu bari ñu jot a dem yal leen fa tullil til ndax tuul leen di di dem dina soppi lu bari ci yow ci ñun wallahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah hadith waxoon nañ la ñëwoon na xaro 137 foog naa waxoon nañ ko de <laughs> babun fi bayaani kasrati turuqil xayr voilà gi indi woon nañ ko foofu alhaadi wal ishrun an abil munzir ubay ibn ka'b kon mu ngi noonee ñëwoon na foofu kon nag ñu jàll hadith bi ci tegu te mooy hadith bi ñu la doon wax léegi waa banu Salima al imaam al haafid ne mille cinquante six mu ne wa an Jaabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala xalatil biqaa'u hawlal masjidi fa araada banu Salimata an yantaqilu qurbal masjid فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم balaghanii annakum turiduuna an tantaqiluu qurba almasjidi qaaluu na'am yaa rasuulallah qad aradnaa dhaalika faqaala banii salimata diyaarakum tuktabu aasaarukum diyaarakum tuktabu aasaarukum faqaaluu maa yasurrunaa annaa kunnaa tahawwalnaa rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala wa rawaa al-Buxaariyu ma'naahu fi riwaayati Anas radiyallahu ta'ala anil jamii' kon al imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullah mu indi xadis bi nga xam ne moom itam romboon na muy xadis mille cinquante six mu ne waan Jaabirin mu ne mu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhum annahu qaala mu ne xalatil biqaa mu ne xalatil biqaa xalat dafa dafa dafa wéet al pakk ya xawla al masjidi autour ya nekkoon ci côté jàkkaay yonent bi sallallahu dafa am ay pakk yoo xam dafa kenn newu fa woon ko woon ci wet yi ay pàkk yoo xam ne mën nañ koo def kër dëkkuwaay léegi fa araada banu salima comme que waa banu salima dëkku ñoom ci wet yi dañoo xaw a sori ñoom muy tribu bi ñoom euh, Seydina Jaabir ak kan ban benn saaba kese laa lay laaj ko Kaab ibn Maalik ñoom kii Seydina ak euh, euh, ndeysaan kuñ woon Shaari Ali ibn Taalib moo ñu gënoon a jege mais bi ko prolongé foofale ca aliya awali Medina ca baqiya ca kawam mooy jë ki nga xam ne mooy farisu rasulillah abu qatadata al harith ibn rib'i ibn balduma al ansari voilà moom ci waa banu salima bokkoon radiyallahu ta'ala anil jami' léegi ñoom ñu bëgg nag an yantaqilu ñu taxu qurbal masjid yi jóge fañ dëkk taxu nag déménager waaw dëkk fii ut ay dëkkuwaay fii ci côté jàkkaay yonent bari saa saa fa balagha dhalika an-nabi yonent bari saa salaam nag information boobu daal di koy dikkal waaw sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lahum yonent bari saa salaam daal di leen wax ne leen yéen balagha nii damaa jote annakum këyeen waa banu salima turiduuna da ngeen a nam an tantaqiru toxu qurbal masjidi ngeen déménager toxu jege ci sama jàkka ji loolu la xaalu naam ñu ne ko ah yonent bay sa saam loolu la de ya rasulallah ndawal yàlla li sa salam foro woo ko ci ci cobode lii nga ñu wax nooru la demee loolu de mooy suñu namm namm qad aradna zalik ñun de bëgg nañ lool fa qaala yonent bay sa saam ne leen bani salima ey eh, yéen waa bani salima mooy yaa bani salima diyaarakum maa ngi leen ilzamu diyaarakum la tabrahu <laughs> diyaarakum mooy sax leen ci seen kër yi ngeen nekk seen dëkkuwaay yi ngeen nekk fii ci Medina waaw quartier bi ngeen nekk bu leen fi jóge tut tat jóge ñi ngeen fay jóge nag di ñëw ci sama jàkka ji ñuy bind asaarakum seen i jeexital yi yi ngeen def di fa jóge di ñëw ci sama ji lu mu sori sori loolu lépp ah, neenul de borom baa ngi koy takk waaw mu nekk ay liiw ay leer yoo xam ne bu ëllëgee dina dina leer ci yéen diyaarakum ma waxaat leen ko kon ilzamu diyaarakum def leen ci seen kër yi tuktab bu ko defee ñuy bind asaarukum seen jeexital yi fa qaalu waa salima aw oh, dégg ndigal sahabatu rasulillah alay afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhu ñu ne maa yasuruna bëggatuñu comme waaja <laughs> ah bëggalatuñu an naa kun naa taxawal naa que ne ñu ñu nekk ci ci woon non non non bëggaluñu ñu amoon ñu nekkoon kon di bëggoon loolee ñoom fii des fii baax na waaw kon kay nañu des fii rek saa bu ñuy dem lépp yiw la leer te waxal nañu leer bi nañuy demee dañ lay yëkkati dara ci baa boo ne di la ci dindil ay bakkaar ca beneen paaba beneen jeego mu ne rawahu muslim imam muslim solo na ko mu ne warawal buxaari imam buxaari solo na maanaahu maanaahu hadis bi min riwaayati anas waaye nag ci riwaaya sayna anas hadith bi waxoon nañ la romboon na hadith cent trente six moo jiitoon hadith bi ñu jógewoon sànq eh, ci baabu chapitre treize ba léegi baabu fii bayaani kasrati turuqil xayr al imaamu rahimahullah mu ngi ko tudde woon al ishruun mu ne anhu annahu qaala araada banu salimata an yantaqilu qurba masjidi fa balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurba masjid fa qalu na'am ya rasulullah qala qad aradna dhalik qala bani salimat diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum rawahu muslim mu rawa fi riwaya inna bi kulli khatwatin daraja lool mooy rawahu al-bukhari aydan ma'nahu min riwayati anas wa banu salima qabilatun ma'rufa min al-ansar wa atharuhum xutaahum seen jeexital yi mooy seen <laughs> loolu mu ne banu salima ñoom waa solo boo xam ne bu ñu xam ca biir Medina ci wàllam saar asaaru mooy seen jéego loolu gisoon nañ ko lépp loo xam ne moom lañ ci war a war yow fay gisoon nañ ko woofee nag nga fay dellu bu ñu amee lenn rek lu ñuy wax ak xadis bi ñu jógoon foog naa waxuñu ko woon mooy euh, euh, lëkkaale mag suñu bunt bii ñu nekk mooy kon gëneelu dem ci jàkka yi ba ki nga xamante ne kële moo gënoon a sori kër ba ko gaa yi waxee moom moom da koo xamoon waaw da ko amoon njort gu baax ci boromam que ne borom bi dina ko defal jooy ko bu mu def wam yi dem ci jàkka yi ñëwaatam yépp borom bi dina ko bindal leer mu ñëw yonent way saat saam confirmer ko loolu lépp la la ko boroom bi jox defal na la lépp qad jamaa allahu laka zalika kulla borom bi dajaleen la leen lépp naka noonu la wax waa banu salima bañ bëggee taxu mu ne leen déedéet di wane kon ndekete yoo kon baabu fadlil mashi gëneelu dox jëm ci jàkka aw oh, walaw loolu rëy na nga ne ma waa léegi oto nag yor otoom dem ñu ne waaye itam ci asaar yi la bopp ah loo foog <laughs> ah, waaw oto mbaam déggoo moo ji na ko jënd mbaam rek waaw mënoo war utum mbaam kon loolu lépp dañuy ay jéego la yoo xam ne jéego yiw la te borom bi eh, laa yu diu ajral muhsinin lu neenal aju eh, eh, payu ñi nga xam ne ñoo rafetal te nag dem ci jàkka ja ngir joxe faratay yàlla kooku kenn ginu ko jëf voilà kon loolu lu am am solo la yal nañ ko borom bi yombal yal nañu borom bi te tamit li ñu mujjee wax nii ci wàllu ñuy ajeek umra nañ ci bàyyi xel voilà rawatina koo xamante ne nii te tamit mu nekk loo xam da nga ko yéene bu ko def solution boo xam ne ñàkk pexe la voilà yow euh, ñëw bon bëggoon nga am fu jege jëf nga lu ne amoo léegi nag nga ne bon naa jàpp nii rek waaw même bu dee loolu la bëggoon nga fu jege loolu it baax na kenn waxu la baaxul dem ko kenn def voilà ak tamit bon loolu bu ko kenn dégg noonu voilà yow nga jàppoon lool bëggoon a def loolu euh, mais amoo boo rabaatoo fu sor it na nga euh, yeesalal waaw yeesalal sa yéene te ne ah waaw man de comme que yenn saa saam sax waxoon lii ma jàpp ci lool waaye kooku xam nga ne wute naa ki nga xam ne moom départ bi la ne boo man damay gis foo xam ne quartier boo xam ne xam naa ne soriwul trop. trop noonu dinaa fa man a dox nit ki dina man a dox ma xool Google mag mu ngi fi boo duggee léegi da nga koy xam bu ma fa jógee di dox ak jàkkaay yonent bay saa saam ñaata minutes la may joxal Google map en marche ma xam ko ma ne ah man nag fii laay jël bu ko defee xam nga kooku moom ah kooku yi ñoom gën naa sell ndax moom de départ ba la ko amoon kon nag aslahanallah yal nañu borom bi yéwénal yal na borom bi yéwénal suñuy jeego suñuy jeexital ndax wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum di bind de